auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen nuyu te di leen ziyaare te di leen balwaq fas yéene ànd ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafaa bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di fukkeelu fan bi ak ñeent ñu fas yéene cee dalal sëriñ Modou Habib gay ni ñu ko waxe woon ci alxikam xam naa ne bala ko ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci tey ñu fas yéene dalal sëriñ Modou Habib Gaye di ko xam ne xaj na mën nañ ko bañ a laaj ci béréb bii nii ndax jaar na fi te tamit fi la bokk fi la tërbiyoo tamit teg ci ku xam jataay yoo xamante ne jataay yu mel nii tamit yàgg nañ ko cee gis yàgg ko cee xam mu yàgg cee bay waaram kon jëmm la joo xam ne tey dafa ñëwaat rek ngir liggéey bi nga xamante ne ci la nekkoon di ci liggéey mu ñëwaat ngir sóobuwaat ci liggéey boobu rek waaye du ci gan kon ñu fas yéene ko dal tey ci alxikam alxadimiya muy xikam yi nga xamante ne Serigne Touba daana ko baaxee mbokki jullit yi mu fas yéene ñu ko fàttalite tey ji incha allah muy lu am solo kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci ay yëngutoom rek mu jànge alxuraanu karim ci dëkk bu ñuy wax Daaru Gay di dëkk boo xamante ne ña fa nekk ñëpp mën nañu wax ne borom daalu Muxti la yaakaar ci dëkki borom daaru Muxti la bokk mu jàngi foofu alxuraanul karim ci sëriñ Abdul Karim Gaye ginnaaw boo tamit bi mu jàngi alxuraan ba noppi la tàmbuli njàngum xam-xamam foofu ci daaru Gaye tàmbulee ko ci ku ñuy wax sëriñ Masayer Sylla ginnaaw bi la bawoo foofu dem njaareem ci sëriñ Keba Samb lépp rekk ngir xam lu lu jëm ci wàllu diineem ginnaaw bi mu jógee njaareem tamit ñëwaat na ci dëkk bu ñuy wax Touba Kane ci sëriñ Fallou kan moom tamit jaar na ci ay loxoom xam lu foofu aslëf ginnaaw bi nag la fi jógee dem ndakaaru waaye nag bi mu demee Dakar taxul mu bàyyi xam lu googu noonu fépp fu mu dégg borom xam-xam boo xamante ne mën naa taatan ci aslëf ñu baree bari ci boroom xam-xam yooyu dem na ñoom taatan ci aslëf foofu ci biir Ndakaaru ñu mën cee tudd Serigne Bara Jonn mën cee tudd tamit Serigne Moustapha mën cee tudd tamit al oustaz Pend ñun ñëpp ci Ndakaaru kenn ku nekk jaar na ci say loxo taatan ci aslëf ci xawalu xam-xam waaye ni ma ko waxee léegi. laata muy dugg ci njàngum xam-xam mi wax naa ne jaar na ci daaray tarbiya ndax fii ci dëkk bu ñuy wax Dulungel dëkk boo xamante ni Sëriñ Amsatu Mbàkke moo ko moo fa nekk jaar na foofa wu fu wu fa kon jàng ak tarbiya la boole woon waaye nag yemul ci loolu kese njàngum diine mi ak xam-xam mi ak tarbiyewu gi da ko boole woon ak jàng métier ndax ci Ndakaaru nekkoon na fa maître tailleur maanaam koo xamante ne ñawkat la woon boo xamante ne daana former ay nit ñoo xamante dañuy ñëw amoon ay ateliers yoo xamante tamit da ko ubbi woon jox ko ay nit ñu ciy yëngutu ci wàllu ñaw ginnaaw bi nag la la tàmbali di yëngutu ci jàng ak jàngale tàmbale ko ci sos ay daara mën nañ ci wax daara ji nga xamante ne moo nekk fële ca dëkk bee mu cosaanoo muy daaru gay daaru di daara daara joo xamante ne ñi ko xam ñëpp xam nañ ne ay kaang ñoo fay génne ñu fay liggéey liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la waaye nag yëmalewu ko foofu kese ndakaaru gee mu nekkoon dafa yemut tamit sos na fa daara joo xamante ne dañ fay jàngal alxuraanu karim moom tamit mu féetewoo njàngaleem xam-xam ma ba tey tamit ci tasaare rek liggéeyub sëriñ bi ak am yéenay jariñ jullit ñépp loolu poussé ko ci mu mu muy muy liggéey ci yenn ci rajo yi nga xamante ne ubbi nañ ko foofu ci Ndakaaru mu nekkoon koo xamante ne kuñ miin la ci Ceeñeer FM Ceeñeer FM bi nga xamante ne moom jant bi FM bi nekk ci Mbàkke ñoom ñaar ñoo lëkkoo mu nekkoon foofa di fa liggéey di fa tasaare diine di fa xamal nit ñi seen lu jëm ci seen wàllu diine liggéey fi lu toll ci lu toll ci juróom-benn at ba ci juróom-ñaari ginnaaw ba la jógewaat foofu ñëw fii ci Mbàkke ci biir rajo yooyu ba tey ci rajo bu ñuy wax Zik FM lañ fay yëngatu lañ fay xamle ci wàllu diine mu nekk koo xamante ne moom mu méngoo woon wàllu googu yoroon ko kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal fii jotaay bi tey. mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo bi mu wax léegi muy alxikam alxadimiya muy xikam yi nga xamante ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul daana ko wax bi mu ñëw nag mu ngi ànd ak ay mbokk yoo xamante ne walla gi ñu yëngut rek ñoom ci lañ nekk di ci bay ñu gën ci ràññee Sëriñ Seex Ka ak Sëriñ Bamba ak Sëriñ Mouhamadou Jaxate ak Sëriñ Moudou Karalo ñoom ñëpp du ñoo xamante ne ci wàllu jàng ak jàngale ak gëstu ak tasaare xam-xam rek moo leen ñor ci loolu tamit lañu yëngatu ñu ñaan yàlla fay leen gën jaakawe fay kon bala ñuy yox kàddu gi sëriñ Modou Habib Gaye ci tomb am solo bii ma wax leen rek dañuy fàttali mbokk yi programme ñetteelu ay bis ki nga xamante ne moom lañuy tàmbuli suba incha allah kon suba ci gaaw bi bu soob yàlla dañu leen fas yéene dalal sëriñ Aliou Badara Ndiaye ci fiqhu siyaam muy àttey koor ginaaw suba ci ci dibeer ji incha allah danañ fas yéene dalal professeur Abdou Khoudoss Sall ci as Sénégal watanun ghani mooy Sénégal réew mu am koom-koom la bu dee ci altine incha allah al ustaas Xaadim Diagne la ñuy fas yéene dalal ci al baramij at tarbawiya fi Sénégal muy programme éducatif ci senegal bu dee ci talaata ji incha allah al ustaas Omar Diop la ñuy fas yéene dalal ci wa ashiruhunna bil ma'ruf bu dee ci alarba ji incha allah sëriñ Abdou Khoudous ñaan la ñuy fas yéene dalal ci abna ushuyuq wa ta'allum bu dee ci alxames ji sëriñ Baye Niass Cheikh bay Niass moom la ñuy fas yéene dal ci al islam wa taxaddiyaat bu dee ci alxames ji nga xam ne moom bu dee ci ajjuma ji nga xam ne mooy bis bi mujj ci ay bisu ñetteelu ay bis gi ñu fas yéene dalal al ustaas Ahmadou fay ci dawrul axlaax fi tanmiyatil fard wal mujtama kon loolu mooy programme ñetteeloo ay bis gi incha allah. yàlla nañu yàlla may ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu jox kàddu gi rek sëriñ Moul Abib Gaye ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu wax léegi muy alxikam alxadimiya yàlla na ko yàlla defal tawfiq dafa ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah a'udhu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وخدمه وسلم تسليما إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم من أقائدي وكم من فقهي مع التصوف ورق به mbokk yi noo ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp di teg nuyoo bi ci loxo yi sëriñ Mouhamadou Kara Diop mu jot lu ko mbooloo yépp di nuyu sama sëriñ si nga xam ni ñu ngi ci sunu wet di diglu te buñ duggee ci lim fi dañuy fanaan ndax ni ko sëñ Mouhamadou Kara waxee béréb boo xam ni fa nga dëkk boo duggee ci lim nit ña Euh, doo dajal kon noonu ngi nuyu ñëpp rek waaye di ñaanal euh, xalifa bi sëriñ Abbas Mbakke saa borom yàggal ko fi te wéral ko ak ay rakkam ak ay doomam ak i sëtam ak taalu bi yépp mu mel ni kon ñu war a waxtaane euh, xikamul xadimiya xikam yi nga xam ni Cheikh Ahmadou Bamba da ko daa jëflante ak jullit yi waaye bala nu cee dugg nu indi tuuti xamle lan mooy xikma ndax xikma boo ko doon xamle tey day mel ni daa bokk ci wala sax daa bokk ci mawaahibul ilaahiyya yi may suñu borom yi moom xikma ni yàlla yi jële nit may ko ay milliards may ko ab xam-xam may ko njaboot xikma daa bokk ci may sunu borom yi nga xam ni Euh, jagleel na ko ñenn ci ay yonenteem tudd ko ci alxuraan waaye may ko ci ñenn ci saalixiina yi muy nit ñu baax yi euh, xikma bokk na ci li ñu koy xamee mooy boroom xikma buy wax ak ñi muy waxal day jekku làngu ba maanaam làkk bi muy waxee ak ñi muy waxal da koy jekku lool ba bu waxee ba noppi wax ji amatul looy laaj wax ji mën naa bañ a gudd di da koy comprendre te du ko gaaw fàtte yooyu day daañu daje ci wàllu xikma euh, euh, xakim bi tamit day doon koo xam ni day mel ni dañ koo jàpp ndil mu mën a fekk lu yaatu lool mu wax ko ci baat yu gàtt wax ko ci baat yu gàtt yooyu bokk na ci xamikaay yi day jékku tontu lool aussi day jékku tontu ñuy sama sëriñ sëriñ Abdou Samad Mbàkke ñu koy saat baax day jekku tontu lool nga xam ne bu nit ñëwoon di ko laaj laajub inkaar moom da koy tontu tontul tafhim daf koy wenam lool loolu tamit nañ ko xàmmee ci ki nga moom mooy xàkkim bi bu ñëwee ci sëriñ bi incha allahu dinañ dégg ci waxtaan wi xikma yoo xam ni day mel ni da lay firil alquran waaye ci limub xaraf yi jël benn baat wala benn aaya limub araf ya mu jariñ la ca ci maanaa bi nga xam ni moom la araf yooyu di di di di di di tegtale day ni léeg-léeg mu firi tamit alquran ci xikma bi firi ko ci adadu xurufu abajadda yi nangam nangam lay jàpp ci adad boobu mu jàngale ca léeg-léeg it mu firi nag fiir boo xam ne maanaa wiyan lay doon muy tawil bu am solo léeg-léeg mu boole léeg-léeg it ci biir xikma yi di ngeen gis ni sëriñ bi day ñëw laaj tral fere yi fere yi tontu mu soog leen a jàngal mu soog leen a xamal li muy laaj loolu na yonte bi daana ko def alayhi salaatu wasalaam am na benn téere bu ñu wax euh, asahabiyu yasalu wa rasulu yu jiib beneen bi a rasul yasalu wa sahabi yu jiib yonte bi bu Musaa ñëw laaj saxaaba yi rek da leen bëgg jàngal sëriñ bet gis na lu mel noonu ci biir xekk ma yi nga xam ni moom la indi bëgg koo jàngat ngir jeexal loolu di nga gisit léeg-léeg mu indi ma boo xam ni ngir nga mën cee gën a jariñu dangay ngay déggaat xekk xikma yoo xam ni sëriñ bee ko wax sa dégg gën caa yaatu lu mel ni wenn bayt su ma ko indi woon bayt bi muy waxee nii wattaxisillaaha jàlla saaxiban watrukil waraa kullahum jaaniban nu nga jël yàlla rek def ko muy sa àndandoo fii teg moom mbindeef yépp nag nga bàyyi leen de côté te yaa ngi ci biir mbindeef yi war a jëflanteeg ñoom mënoo leen a génn mun la na nga bàyyi nit ñi boobu loolu déggin la laaj wa taxisillah jàlla saaxiban tegal yàlla fa mu war a nekk watrukil waraa nga jël mbindeef yi ñoom it teg leen fa ñu war a nekk fa ñu war a féete ak it dalaa bëgg a wax ni la booy ànd ak nit ñi zaahir si la waaye baatin bi yépp jàppal ne lu xew yàlla su ma soxla woon tey jii ci sëñ Ahmadu ñaari téeméer ma ñëw ci moom fekk ko mu yor ñaari junni di ko wàññi ma leb ko ñaari téeméer mu gànt ma ma dem ci euh, sëñ Abdou Samad Mbàkke mu jox ma ko bu ma xàmmee ñaar ñii kenn ku ci nekk damay jàpp ne yàlla ci sëñ Abdou Samad Mbàkke mii la defal sama ñaari téeméer yi mu war ma koo jox lii suñu ax ma yor sama wërsëg nekku ci tey lépp da nga koy bàyyi ak sa borom da ngay ànd ak sa boroom ci biir ànd ak nit ñi nekk ci kaw wala kulli xaal mu mel ni xikma euh, bu ñu demee ci njàngaleem alayhi salaatu salaam nu jaar ci tuuti rek gën a xam ne lan mooy xikma boo demee ci hadis boo xam ne Abdullahi ibnu Mas'udin moo ko wax moo wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa xasada illa fi idnayni rajulun ataahu llahu maalan fa salata ala halakatihi fi lxaq wa rajulun ataahu llahu alxikma fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha nee na bu iñaane amee ñaar rek lañu war a soxare li ñu yor nee na mooy waajoo xam ni yàlla da koo jox ab xam-xam bu bari xam-xam boobu nag mu ñëw di ci jàngale ak di ci xam xamle wala boog yàlla da ko jox alal ju bari ngeen baal ma ki yàlla jox alal alal ji mu ci génn ak yàlla di ci joxe ci coobarewu di ci dimbali nit ñi du ci def mukk lu naqar yàlla te alal ji bari lool lu mu bëgg def ko ci lu ko waaye diis mu faj la ko nee na ak kan ak ki yàlla jox xikma xikma moomu mu koy jëfandikoo di ci jariñ nit ñi di ci jàngale ñeene ñaar ñii rek ñoo jara iñaane beneen bi jël nañ ko ci Ibn moom moo wax ni alayhi salaam day jël na ma taf ma ci dëndam daa di ñaanal yàlla yàlla def ci man xikma gis nga dammani ila sadrihi wa qaala allahumma allimhu alxikmata doonte beneen riwaaya ba dafa wax ni ah, allimhu am solo bu xikma am solo di nga gis boo demee ci alquran am fu ko yàllay booleeg tawraat ak injil ak alkitab di tudd ñett yooyu di ko boole ci seen biir sëriñ bi moom dina leeral lan mooy xikma bala lu dugg ci xikmaam yooyu addis bu gudd waaye liñ yitteel rek mooy alisalaam moo nekk li nee na genn guddi ma nekk ci màkka jibril ñëw am ñu mu àndal bi mu ñëwee daal di may tëral xar sama dënn daal jël nee yor genn satla goo xam ne satla wurus la mi ngi ko feesal del del ak xikma ak ngëm yàlla nee na ci la daal raxas sama dënn boobu ba mu set mu daal di koy defaraat raay ko ci loxoom ànd ak man yéega ma nag ba ci asamaan ni dunya yu diwéy diwéy diwéy ci gàttal loolu kon day wane ni kon xikma ndeke lu am solo la lu am solo la bu ñu demee ci alquran mi wax na yu'ti alxikmata man yashaa'u wa man yu'ta alxikmata faqad utiya xayran kathiran wa ma yadakkaru ila ulil albaab ah xikma day jox jox nañ la yiwu baree baree bare te yàlla de bu ne nangam bari na mbokk yi loolu bari na waaye nee na kenn du ci jariñu ku dul boroom xel yi kenn du ko jariñoo ku dul boroom xel moo man a jariñu xikma mbokk yi da ngay jàng arab lool waaye tiim ay xikam yoo xam ni jëmbul doo ko jekku ngir mën caa jariñu ngir mën caa jariñu bu ñu demee ci beneen aaya bi borom bi mi ngi wax naan ci li ma doon wax léegi wa yuallimuhu alkitaba walxikmata wa tawrata wal injila di wax yonte yàlla isa di wax may yi ko yàlla may alkitaaba bii nag ñenn ci mufassiroon yi ñëw dañ koy firee maanaam bind na alkitaaba mooy alxattu bil yaddi ka ahsani ma mooy mën bind ni mu ko jekkoo wala boog ni mu gën a rafete saa defal na ko alkitaaba wal xikma ak xikma wa tawraata ak tawraat wa injil ak injil bi ci muy laxad manna allahu ala almuminina is baata rasulan minhum wala boog rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa kaanu min qablu la fi dalalin mubin yàlla waxtabalee jullit yi xewale leen xewal gu toll ni mu jël kenn ci ñoom ci seen biir yónni ko mu ñëw nekk seenub yonent di leen jàngal alquran di leen def taskiya waaye di leen xamal nag xam waaye ak xikma donte waaye réer la ñoon lu jiitu mu leen di jàngal lu jiitu mu leen di jàngal bokk na ci euh, ma tëb yi aay yooyu ñëw ci bu mujj bi ci suratul maida is qaala allahu ya isa ibnu maryam askur nicmati alayka wa ala walidatika id ayattuka bi ruuxi bi ruuxi alqudus tukallimu nnaasa fi lmahdi wa kalan wa is alamtuka alkitaaba walxikmata wa tawrata wal injil gis nga yonente yu baree baree bari yàlla daf leen a jagleel xikma gis nga sotu luqman wa laqad atayna luqman alxikmata an uskur lillahi wa man yaskur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha xaniyun xamid ak wa sadadna mulkahu wa aataynaahu alxikmata wa fasal alxitaab kon ikma mayug suñu boroom la goo xam ni moom moo koy jagleel moo koy jagleel nit dina nag wax xikam yoo xam ni wolof la ko sëriñ bi wax ak nit ñi yenn yi mu wax ak ñoom ci wàllu arab bu ñu tàmbalee ci yu arab yi ngir sëriñ bi gën a taarifal ñu xam xikma mi ngi wax ni al ilmu qismaani al xukmu wal xikmatu sëñ bi nee na xam-xam nee ñaari xaaj la benn xam-xam bi nee na xukmu la tudd bi ci des xikmatu la tudd mu mel ni dañ ko laaj ni ko waaw lan mooy xukmu mu ni fal xukmu maa bayna al waajibi wal manduubi wal wa wal makruuhi wal xaraami nee mooy xam-xam bi leeral juróomi at yii mooy lu war ak lu ñu sopp ak lu dagan ak lu ñu sib ak lu ñu xaraamal eh, alxikma xikam nag maa yajtamiu fiha haasihi waaye wa xayriha wa lidalika qaala allahu taala wa man yuuta alxikmata faqad uutiya xayran kasiran nee na xikam mooy juróom yi ma wax xam-xam bi koy attee xikma da koy làmbuwaale waaye dafa am leneen lu mu yoraale loo xam ne nekkul ci juróomi atte yooyu ndekete kon xikma moom moo gën a yaatu ah, xokkumu moo gën a yaatu xokkumu bokk na ci xikam yi li sëñ Tuubaa daa wax ni al ilmu ala qismayni naafiun wa daafiun al ilmu naafiu yaquudu al abda ila al jannati wa najaati min annaar wa ilmu daafiu yadfau al abda ila annaar wal iyaasu billah sëñ bi nee na xam-xam ñaari xaaj la xam-xam bu ñuy wax ilmu naafi wa ilmu daafi ilmu naafi nee mooy xam bi nga xam ni day wommat jaan bi ba dugal ko gëna musal ko ci sawara ilmu daafi xam-xam ñuy wax xam buy jiñe day jiñ nit ki ba dugal ko ci sawara wal iyaasu billah loolu bokk na ci liñ war a mën a dégge ci kon xam na leen mooy xikma sëriñ bi daa mos dajale mag ñi benn bis di lañ laaj baatub ashtaatan lu muy firi mag ñi daal di firi ñoom nañ ko dégge sëriñ bi ñu leen ah primi de lépp luñ ci siin su tooy si te siin su tooy soo su dey bis bi ngeen di dëgg ak di ko xalaat moom lay tegtale siin su tooy su lu mu jàpp ci arafi abajada mag ñi ne ko junni de lay jàpp wa siin mujam junni la mun leen nag junni boobu day tegtale ne bu yombal xiyaamee nit ak jinne ak malaayika ñëppay teew kenn du ko wuute waaye dañuy def ay kuréel kuréel bu ne junni lay doon waaye junni bu ne kenn moo cay mën a génne ci nit ñi set mën a dem àjjana te du jaari sawara mbokk yi loolu doy na war na julli nit yu ne mu ni kenn moo ci mën a génn set ci bàkkaar ba mën a dem àjjana te du jaari sawara ci ngay dégg ci xikma boobu ni ne kon nit day dem àjjana jaare sawara kon dana am waaw àjjana kenn du fa dugg ak bàkkaar bàkkaar bi dañ la koy lakk ba mu jeex nga soog a sangu soog a dugg àjjana xaalin na waaye kenn moom moo cay mën a yooyu mu yu mat bàyyi xel mas naa laaj mag ñi ni leen waaw aaya innal muluka isa daxalu xaryatan afsaduha wa jaalu aisata ahliha azilla wa kasalika yafaluuna waaw lu koy firee ah mag ñu mag ñu ni ko loolu de moom ci arab bi mooy buur de bu duggee ci dëkk day jàpp ñu fa gën a tedd ñëpp toroxal leen sëñ bi ni leen inal mënoo ko naka rëy ñaari riwaay laaj kat bi gën a wér bi gën a doyloo sëñ bi ni leen inal mënoo ko naka rëy isaa daxulul xarya bu duggee cib xol afsaduha day yàqu xol ba wa jaalu aysata ahliha mu jël la gën a tedd ci ay cëram ci jëmmam muy cër yi asila ñuy ay moykat xoola loolu rek xoola bii maanaa kan moo ko mën a dàq te ci xikma bi di ngay dégg ni sëriñ bi moom euh, euh, taawilam ay change yu bari da nga ko dégg mooy al mulku sëñ bi dafa jigee ak rëy lool masalan pouvoir day jafe lool nit ki am pouvoir te rëyul mu mel ni kon day mel ni borom pouvoir daal day rëy daal maanaam nguur daal day day tax a rëy boobu nguur day tax nga rëy day dégg koo xam ne njiitu réew la au lieu mu wax nii noonu def nangam waaye man de dinaa def man dinaa def nangam déedéet da ciy génn sa bopp ñépp xam ne ni yow la kon euh, sëriñ bi euh, bu mu saa ba noppi mag ñi dinañ ci déggee loo xam ne ndax la ca ne macha allah ci ay secret ak déggin yu bees yi nga xam ni waxat naa ko ci njaal benn gi ni xikma ki koy wax day jekku làng bi ba bu noppee kenn du ko laajte ndax jotal bu muy jotal du am lu ñuy yokk du am lu ñuy wàññi xalaa ko xaal yi nga sëriñ bi mos naa laaj mag ñi ñu leen waaw wafaalul xayra ah nu ngeen koy firee mag ñi ni ko ah, waf alo na ngeen def alxayra lu baax sëñ bi ñu leen ah ku koy def kan la mag ñi ni cell mu leen wafaalu ñaata xaraf la ñu ni ko juróom-ñaar alxayra ñu ni ko juróom mu ni leen ah, juróom-ñaari cër yii lañ ko ni naga sax ci juróomi ponk lislaam yi xoolal loolu wafaalul xayra rek loolu bokk na ci li nga xam ni euh, daana ko jàngale njàngaleem yu yu am solo yooyu ala kul xaalim sëriñ bi mos naa woote ci njaareem mag ñi bi ñu ñëwee ñoom ñépp euh, nett li bii ci kiñ ko jële ku ñu wax sëriñ Ibrahima Cissé ci la bokkoon Ibrahima Cissé nee na bi ñu sëriñ bi woo daa wax ni def nu ñeenti xaaj ñeenti kuréel benn kuréel bi sëñ bi ni fecc leen ma wetu penku nee na ñu dem taxaw benn bi fecc leen ma soow ñu dem taxaw soow benn kuréel bi fecc leen ma gànnaar ñu dem gànnaar benn bi fecc leen ma saalum ñu dem saalum sëñ bi taxaw ci digg bi daa bëggoon nag ay ñett ñett ay juróom juróom ñaar ñaar nangam nangam yooyu yëpp ngir bëgg bu waxee bu jàngalee nit ki du gaaw a fàtte ndax ci lim bi mu ko takkoon. ah bi ñu nekkee nag ñeenti kuréel sëñ bi nekk ci digg bi sëñ bi ni leen yéen waa penku ndax xam ngeen lan moo mën a saafara ab xiif yéen waa penku ndax xam ngeen lan moo mën a saafara xiif wax ko ba muy ñetti yoon kenn ci ñoom ni ko ah mbàkke man day ab xiif de xaw ma dara dara lu ko mën a saafara lu dul lekk mu ni yéen waa soow ndax xam ngeen lu mën a saafara ab xiif waa soowu tontu loolu mu ne waa gànnaar ndax xam ngeen lu mën a saafara ab xiif waa gànnaar tontu loolu mu laaj ko waa saalum saalum tontu loolu mu ne waaw kon léegi yéen waa penku xam ngeen ne dara dara mënut a saafara xiif lu dul lekk yéen waa soowu noonu yéen waa gànnaar noonu yéen waa saalum noonu kon bis ni ki tey na ngeen xame ni bàmmeel it dara dara dara mun faa fekk mbugal lu dul jaamu yàlla na ngeen na ngeen ko xamee noonu bis ni ki tey man nag yàlla damaa sàng mbalaanum sutura moo xam ne ku ne ci àdduna di nga ca sàngu waaye mbalaanum bàmmeel kat nit a koy ràbbal boppam jutaay ba jeex loolu duutuñu ko fàtte duutuñu ko fàtte mukk mukk mukk xeeti njàngaleen woo wax laa ko laa dem mas am ku ñëw ci sëriñ bi ni ko mu ne Mbàkke damaa munta am dara dara dara bëgg nga ñaanal ma sëñ bi ne ko déet yow ndax mën ngaa bind mun ko waaw man damaa bind mun ko bindal ma baatub mooy mu daal di bind baatub mooy mun ko maas ko mu maas ko lii lan la mun ko lii mooy mooy munu ko léegi fuddal mask ak lonk gi fudd mooy tàllal mu tàllal ko mun ko lu mu doon léegi mun ko may mun ko yoonu ama ngoog bis boo bàyyee mooy rek may yi tàmbalee ñëw waaw xoolal loolu waaw bis boo bàyyee mooy rek ah loolu ci ngay dégg ci xikma bi kon ndekete bari na ku am ay soxla munta faju nekk ci ay jafe-jafe ndax lan ay mooy yàlla yu bari rek ndekete moom moo la tëj ndekete kon ay mooy ay may boo ko bëggee da ngay bàyyi ay mooy boo bàyyee mooy rek moom mooy caabi bi ci sëñ bi du waxantu ala kulli haalin waaw ndeysaan daana dénk ndaw ñi daana wax ni ndaw fu mu mën a nekk na sàkku ñaar yi muy euh, mucc ak jub ndaw gis nga bu muccee jub fokk mu gudd fan wala fokk mu tekki tekki nag dëgg dëgg tekki laa wax waaye waxuma tekki léegi bi nga xam ne euh, noo mën a mel ba am xaalis baax na boo amee tekki nga déedéet waaye tekki ci lislaam dëgg-dëgg ak aada ju baax neen ndaw fu mën a toll mucc ak jub la war a sàkku waaye nee na mucc dinañ ko sàkkoo ci juróom waaye jub dinañ ko sàkkoo ci juróom gis nga de juróom juróom yi nga daal di jàpp ne juróom yi tàmbalee déglu waaw yan juróom la juróom moom du ko fàtte lu lay defal ah mu ni mucc mucc ak jub benn bu ci nekk juróom yi xëy moo koy joxe bokk na ci yi nga xam ni moom la nga war a def bu bëggee mucc day warmaal ku mat a waaye day warmaal lu mat a loolu nag fu mat a kon da cay daal di bokkaale lu ñu nit baax na mu nekk ca lu ñu ni bon na mu ba ko tey ñaan yàlla musal ko juróom yaa ngi noonu bu bëggee jum nag bu mu tooñ mukk bu mu fayu tooñ mukk bu mu xëccoo mukk te lu ñu bon na na ko ba tey ñaan yàlla yàlla jural ko nee na juróom yooyu mooy juróom yi nga xam ni des na ko sàkkoo ak njub yeneen juróom yu jëkk yi mooy juróom yi ñuy sàkkoo li ñuy sàkkoo mucc ah, daana jubbanti nit ki ci bu waxee lu mu wër ta waxe daana jubbanti nit ñi ci bu ñuy wax ay larax ay caaxaan ci xikma yi am na ku ñëw ci sëñ bi ni ko euh, damaa bëgg doomi diw sama mbokk la ma bëgg nag mbàkk yi nga defal ma ci ñaan ndax ma am ko mun ko diglu diglu mu diglu mun ko déedéet jërul ñaan lu jërul ñaan lu ndax jigéen ñett rekk la jigéen ji ñu bind ngir yow nga war koo takk kooku boo yoree di ko takk boo yooyu di ko takk kenn mënut a tere ba takkoo ko beneen jigéen bi mooy jigéen bi nga xam ne taxoo bañ koy sàkk kooku boo wéree doo ko denc boo yowul doo ko denc kenn mënut a fexe ba nga denc ko ñetteelu jigéen bi mooy jigéen joo xam ni bañ koy sàkk dañ caa am wàll keneen am ci wàll kooku nag boo ko denceet lu yàgg yàgg yàgg yàgg day jóge ci say loxo dem ci yeneen loxo yi nga xam ne kooku da ca am wàll ni yow kon nag nee na ko loolu jërul ñaandu jërul ñaandu euh, daana jubal nit ci wax am na ko yow ci moom ni ko sëriñ bi dama am yitte joo xam ni ginnaaw bu yàlla wéyee yenent bi wéy sëñ bi ko taxawal taxawal bu yàlla wéyee yonent yonent bi wéy ahmad du fa toog ba nga di ko fa fekk yitte nag ñaar laa ci xam rek yi tey du liggéey mënut a faj xawuma ko yi tey àllaaxira du jaamu yàlla mënut a faj xawuma ko ah waa ji lu muy waxati lu muy waxati jawaabu tafhim la ñuy am la lay tont loo xam daf lay wedam loo xalakul alim waa ji daal di noppi sëriñ bay jaxate mos naa toog ak mag ñi ñu mu déggee wolof rek di wax ak ñoom ci ci baatu olof bay wax baat yoo xam ni ñun ñoo ko daan dégg ci ñoom Ablaye Naar Samb ak ñooñu naa bu ñuy bëgg a ab combat ñuy bëre ñu naa wóoree dem na këng mag dem nañ taal waaye doon jaay léemu lam sëñ di ko wax mag ñi sëñ bi ni ko Babacar jaxate mu ni ko mbàkke ko ki gën xam yàlla ci yéen dégg wala ci yéen wuroo dem na këng daa am lu ko jiitu da nga naan làkk dem na kóow ni waxam ak dem na ndañ tàlli bàgg war na mbaam waxam euh, euh, lu waay doon jaay léegi mu jot ci njëgg wuréw dem na këng su ko ñëw juróom mag ñuy teg mu ne ko làkk dem na kóow ni mooy ku tawat tawati ndee saafara suñ ko jox sa gën a baax ak su yem ba may saa ci yem da koy tax a gën a gaaw a faatu loolu mooy làkk dem na kóoni waxe mag demul mbentaan li mooy bu ruuga rotee waxi bañ yaag waxi soppa yaag jenn wax lay doon na fi jóg na fi jóg na fi jóg bañ ko jëlee nag ba teg ko ci jaat mooy bàgg war na mbaam mag mu sàngoo pirkaal dëddu këram te du ñëwaat mukk mun ko loolu benn yoon lay am du ñaar mukk kenn ku ci nekk benn yoon ngay am jaat boobu nga war lu waaye doon jaay lee mu lamb lañ ne dox mu ni déedéet lu waaye doon jaay léegi nga jot ci njëgga mooy ko tegee bi lu mu jëfoon diggam ci njëgga wuroo da mooy nag bu ñu ko yooree bi nag teg ci koosu bàmmeel bi ba mu ni rëññ ku amul loxo rocc ku am kaala rocc bu boobaa am ku ko dog ci mag ñi ni ko bu boobaa mbàkke yaakaarul fa kenn lu may kenn ku may sëñ bi dog ko ni gisuma lu ko fa de gisuma lu ko fa tane euh, kenn ci kenn ci frais ñëw na ci sëriñ bi ni ko sëriñ bi dafa am soxna su gis soxna su yiw ma bëggoon nag Ah, ñu fasal ma ko doxal ma ko sëñ mu ni ko diglul yow foo gis soxna si ba di ko bëgg mu ni ko mbàkki de daa fu ñuy dajee buñ fa dajee day duñ fa def dara lu bon lu baax rek ak nekk ci yow rek di la fa liggéeyal rek waaye nag góor ak jigéen ñun ñëpp fa la ñu nekk fa laa ko gisee mu ni ko demal fu ngeen ko doon defee ngeen tonne suuf si féete kaw dem sànni ca àll ba te ko gisati sëñ Ahmad ma waaw mbaa du suñu daayira yi ah suñu daayira yi kon. mbaa mbaa du ci bokk ndax day bari na day ñoo xam ne ci daayira lañu gisante ba ba bëggante la ba dencante bari na wax dëgg yàlla waaw loolu damaa xamul nag moom ndax xaj na yéen diin ko mën a àttee yéen sëñ ceexu naa ñoom imaam yi ala alim waaw ngeen baal ma xeet bi Euh, benn li ma waxoon sànq rek benn bi si leen ci mag ñi dañuy waxtaanee ah diw de saa yi mën naa war de diw mën na nga war de ñun ah diw diwoo ko dàq war de sëriñ bi fi mu nekk dégg ko sëriñ bi fëgg permi mi dégg mu leen wax naa leen ba tàyyi bàyyi leen waxtaanu mokk doom mbokk yi mokk doom ndax am na njariñ ah waxtaanu amul njariñ la noonu la ko sëriñ bi doon wooyee tere naa leen ko ba tàyyi daa di ay fan génn génnul ba yàgg mu ni tëll génn ni waaw ngeen ci fere yi kan moo ci dàq nga war laa wax ah mag ñi daan di si gën a tàmbali dafa ni sëñ bi nag wut lu neex sëñ bi ni ko xanaa diw day ak diw mun leen eh dama ni ki man nga war dëgg mooy ki wàcce ci jaat tabbi àjjana ki man nga war mooy ki ci kii wàcce ci jaat tabbi àjjana laa wax xam nga ñooñu duut ñu waxtaan waxtaan yi la rax mukk duutu ñu ko defaat ndax misaal li mu leen jox ak tëju gi mu tëju ba ñoom ñëpp bëgg koo gis jàpp ni def nañ musiba tur yu ndaw yooyu rek moo tax bi fi sëñ bi jógee mag ñu baree bare bari daanaka dañoo daal di rek toog fañ toog rek ba kenn ñu wujj seen borom ndax euh, mënatuñoo jaxasoo ak ak ñëpp mënatuñ ko ala kulli alim waaw kon ñu dem ci yu arab yi waaye nu indi tuuti olof yi ba ci kanam tuuti incha allah sëriñ bi am na ndénkaan yu am solo yoo xam ni daana ko wax muy moo xam ab taalu bi nga wala moo xam da ngaa aju ci moom ndax wax na nañu day képp koo xam ne wax na ni fu mën a nekk man lay tuddoo man Ahmadu na sax ci yent yii Sëñ Tuubaa nee na ku koy tuddoo na sax ci yent yii jàng alquran julli juróom jàng xasaayit liggéey bu baax nee na jàng alxuraan li tax ma leen koy digal nee na kuy jàng alxuraan bu ñuy lim ñun yàlla boole la ci te luy tax bu ñuy lim ñun yàlla boole la ci nee na mat naa farlu nee na julli juróom li tax ma digal leen ko nee na day santaane buur te santaane buur kat nee na góorgóorlu jo dina tax buur fonk la te luy tax buur bëgg la kat nee na mat naa farlu mbokk yi buur boobu yàlla la jublu de yàlla la jublu ci buur boobu ala kulli xaalim euh, sama xasaay bii li tax ma digal leen ko boo koy jàng bu ñuy lim sama ñooñ boole la ci te luy tax bu ñuy lim sama ñooñ boole la ci mat naa góorgóorlu liggéey boo tax ma boole ko ci mooy yett yooyu ma leen wax kat ku liggéeyul dooy mën a sax gis ku liggéeyul mbokk yi ba amul dara lu koy jóge fenn naka lay mën a toogee bay de bay fonk julli juróom di jàng alquran ak di jàng xasaayit yaakaaru ma dina mën a nekk loolu sëriñ bi wax na ko dafa daa fiire lool lool lool jaxasoo góor ak jigéen mbokk yi waaw ku wax sëñ Abdoulaye Diop wax na ni benn bi sëñ bi day na woo di leen liggéeyloo fi ñuy liggéey noonu nag léegi jigéen ñi di ñëw foofu romb leen war a dem ci wetu fi ñuy liggéeye di wetti lu ñu def ci seen cin nee na sëñ bi jëkk leen a gis waaye neen sëñ bi daanaka xaw naa jéggi ay jéego ba mel ni kuy daw gaaw woonu ni ñëw leen ñëw leen gaaw na ñëw dugg ci kees gi mu nekk mu tëj bunt bi ba mu yàgg ba jigéen ñi war a dem ñun xamul lu xew mu ñëw tëj ji bunt bi nii mbaa gisu leen leen mbaa leen leen ñu ne ko mbàkki noonu gisuñu kenn ñu mu doon mu ni jigéen ñi laa wax mbaa gisu leen ñu ni ko déedéet gisuñu dara mu ni waaw kay jigéen day ni gaynde di def ab gàtt noonu lay def góor ma ni mbasa noonu mbasa noonu am na benn nit yàlla taalibeem daa ñëw ni ko ma day damaa gaaw na mokkal lool te du ma fàtte ba su ma ubbee téere bi ñaari page yëpp laay mokkalandoo ñaari xeeti dama koy mokkal lu tax sëriñ bi xool ko mu yàgg mu ni ko da gis tànkub jigéen yeelub jigéen da koo gis léegi lu leen gis raw na bi yel ngeen baal ma xoolal loolu mbokk yi kon mbokk yi kon sëriñ bi lim ñuy digal buñ koy dégg muy jaar ci nopp yi dem rek déedéet déedéet nañu koy jariñoo te ci jariñ ala kulli ali ndax loolu jàppandi na bu ñu ñëwee ci xikam yi nga xam mu ngi ko def ci wàllu ci wàllu ci wàllu arab soo ñëwaat àggale yi nga xam ne mu ngi ko def ci wàllu ci wàllu olof euh, da ciy am solo ngeen bal ma ci xaw a yeex gi insha allah ba nu xam kon xikma moom mooy lan ci ñaari baatam yooyu mooy euh, xokkumu ak xikma waxoon naa léegi ni sëñ bi waxoon na ne xam-xam ñaari xaaj la euh, tënk ko ci xokkumu ak xikma waaye tënk ko ci ilmu naafi ak ak ilmu daafi xikma bi sëriñ bi dafa wax ni isa aradta allaha fi kulli cheyin xabaaka xayra kulli cheyin wa waxaaka dayra kulli cheyin li annahu xaaliqu kulli cheyin gis na bu fekkee lu ne yàlla nga ca ndàmb daal nee na yàlla may la yiw lu ne bu booba waaye nee na bu fekke ak lu mën ni doon na moo ci yàlla nee na yàlla jal ci yow loru lu ne yàlla jal ci yow loru lu ne rek waaye bu fekkee lu ne yàlla nga ci bëgg nag yàlla la lay fegal ay lu ne mbokk yi lu ne am naw yiw am naw ay alisalaam daana baaxoo buy daloo mu ñaan yàlla musal ko ci ayu lii ak liñ ko liggéeyaale ci yow ay waaye defal ko yiw ngir mii muy bëgg daloo ak yiw wañ ko liggéeyaale ñaata nit ñoo daloo oto bu bees oto ba yóbbu leen alaxira ñaata ñoo daloo yére yére ba mujj tàkk ci seen kaw ñaata ñoo jënd paaka paaka ba wala fital mu faat leen kon lu ne am na ay tax kon euh, lu ne boo ca nemee suñu boroom suñu boroom wammatal la yiwu lépp waaye safaan ba safaan ba xekma bi jeexul da caa teg ni isaa raaytuhu fi shay'in jaalahu baaban yusiluka ilayhi lu ne boo ci gisee yàlla day yàlla daal lay def defal la loola nekk bunt bu la mën a yóbbu ci yàlla subhanahu wa foofu nag dinañ fi taxaw tuuti ndax damaa gis ñuy wax ni Sëriñ Tuubaa moom moo wax ni fa kullu man bayt woowu fa kullu man raa siwallaahi l ahad fii ay say in fa xumrun laay fa huwa murtadun jaxat ñoom nag léegi dañuy bàyyi fii ay say in dañuy wax rek ni fa kullu man raa fii laayi ahad fa murtadu fa murtadun jaxat man leen déet da ngeen bàyyi fii ay say in ji ndax dañoo bëgg a dëgëral ñoom masalan ni yàlla dañ koy gis ndax sëñ Tuubaa moo ni mbir mu mën a doon ku ko ku ca gisul yàlla ñoom nag ñu ni sëñ Tuubaa moo ni ku dul gis yàlla ah kooka ku murtad la ku weddi la ndax fa kullu man raa fii laay fii fa kullu man raa siwa laahil ahad fii ay say in léegi nag fii ay say in ji la bàyyi ngir lan ngir bëgg a dëgëral wax ni kon gis yàlla suñ tubaab ko dëgëral ci bayt waaye déedéet déedéet moo tax suñ bi ni isaa raaytoo fi shay'in jaalahu baaban yusiluka ilayhi bu fekkee daal yàlla ngay gis ci lu mën a doon yàlla def loola mu nekk sa bunt bi lay àggale ci moom yàlla waaye wa in lam taraahu fi shay'in jaalahu xijaaban baynaka wa baynahu wal iyaasu billahi ndéem nag ah looy seet looy def looy wax gisoo ci yàlla yàlla def loola mu nekk xijaab bu dox sa diggante ak sa boroom ba doo am yàlla ca loola gis nga daana wax ne anna kulla ma turiduunahu mimma tuhibbuunahu fatlubuuhu fi taatihi mani lépp lu ngeen bëggati namm ko ba di ko wuti nee na wut wutal ko ci topp ko yàlla subhanahu wa ah ndekete kon topp yàlla day faji ajo waaye wa kullu ma taxaafuunahu fatlubuuhu li kifaayatihi fi tarkil maasiyati waaye lépp lu ngeen ragal ngir bëgg ca yàlla fegal leen ko na ngeen ko moytoo ci bàyyi li borom tere te mooy bàyyi mooy yàlla moo tax mu teg te ni man farra ila ridaau farra ilayhi maa yardaau ku daw jëm ci ngërëmu yàlla yàlla daan lay nga dajeeg ak li yàlla gërëm li yàlla gërëm wa man farra an xayri ridaa'u farra ilayhi kulla ma yaxaafu waaye ku daw jëm ci la neen lu dul la yàlla gërëm nag nee lépp li nga ragal daan lay dajeeg yow rek daan lay gàttandoo ala kulli haal daana wax ni al abraaru yaqufuuna al masaaliha wa tasawaduuna ila al jannati wa biha waaye wal fujjaara yaquduhum al waiidu wa yakuluhum al duudu nee na xam nga aay bi ñuy wax inal abraara la fi naim wa inal fujjaara la fi jaxim mi ngi xàjjale nit ñi def leen ñaari xaaj sëñ bi indiwaat ñaari baat yi fii muy alfujaar ak ak abraar bi inna al abraar al abraaru yaquzuuna al masaaliha wa tasawuduuna ila al janna nee na gaa yu baax yi daal ñoom dañuy jël masaalix yi rek def ko yóbbal bu jëm aljana sëñ bi mi ngi wax naa axastu min dunya usaad yi lil jinaan kon ay masaalix la sëñ bi jël def ko mu nekk zaadan lil jinaan gis nga ñu koy jariñoo nag waaye war fa jaaru ñoom luñ del def ko ab yóbbal alwaidu xanaa tëkkuy suñ borom yi rek kon li def ba yàlla di leen ca tëkku loola ca lañ nekk di ko yóbbuloo wa yakuluhumu duud wa yandafiuuna wa yatasawaduuna bil loo xam ni yàq te inna allah la yuhibbul fasad yàlla bëggul yàq bëggul ku yàq loola moo leen di sawara mu tekki ni kon faqusil masaliha maa salihina al muslihina watrukil mafasida maa al fasidina al mufsidina hakasa al amru nee na kon na nga daal di jël yow yu baax yi di ànd ak ñu baax ñi ak ñiy baaxalaate ci nga bàyyi lépp lu yàq ak lépp loo xam ni ab yàq la ak yàqkat yi nee na lii mooy mbir mi lii mooy digal li falaasimi tawbatan nasuha wa niyatal xaalisa na nga toxoog tuub gu sell tuub gu sell nag mooy tuub ak sarti tuub yépp nga batal ko wa niyatal xaalisata waaye na nga ca boole yéene ju sell ci looy def li anna tawbata saadiqata muslihatun lil maadi wal xaal tuub gu sell kat gu dëggu day defar li nga weesu ak li nga jëm wa kadalika isa kanat niyatu lxaalisa tuslihu ma xaana wa ma yati nit ki noonu yéenu ju baax kat moom it bu sell day defar waxtu wi nga toll ak waxtu wi nga dëngbal fil maal wal wal kon fajta it bi kulli xayrin wa salaam kon na farlu ci lii wax kon di nga di nga koomu te di nga texe ci wépp yiw di nga làq wépp yu ala kulli xaalin daana wax ni ci xikam xarab yi alxaqu xaqun wala yanxalibu batilan walbaatilu baatilun wala yanxalibu xaqan nee na daal dëggay dëgg du mos a nekk caaxaan mukk mukk mukk lu yàgg yàgg yàgg yàgg nee na ay caaxaan caaxaan doon nga leen mosa doon du sopp lu ko dëgg mukk mukk mukk kon ànd kullu man ala alxaq wa in kaana fardan fa yatihi maa aljamia waaye wa ann kullu man kaana fi lbatili wa in kaana maahu aljamaata fa innahu yatrukuunahu wa yabqa waxtahu imma aajilan aw ajilan nee na képp koo xam ne yaa ngi ci dëgg kon nga nekk kenn wéet ca nekk ca ne lu yàgg-yàgg mbooloo mi dinañ ñëw xam ne yaa ne ci dëgg ñu ànd ca ak yow waaye képp ku nekk ci ay neen ay caaxaan mbooloo ànd ca ak yow lu yàgg-yàgg dañ xam ne lii caaxaan la ñu bàyyi la nga wéet ca ima fii ci àdduna wala fa li ci àlaxira rek waaw daana wax ni i'lamu bi anni laa uhibbu kasrata xaatira nee na man day maa leen di xamal ni bëgguma yàq xelum kenn xalaati kenn fa man arada an yaatiini bi xayri ismi raisihi wa alam bi anna raisahu yasuuhu dalika falyatrik al ityaana kon képp ku bëgg ñëw ci man te amoo ci ndigalul say waajur na nga bàyyi ñëw googu ndax bëgguma luy naqari sa waajur loo xam mi ngi jóge ci man te ñëw gi ci man moo ko sabab ndax loola luy jur nee na ak yàq lay jur wa amartu kullu man yaddu ani anna ni raisu képp ko xam ne mi ngi woote woo ne man maay kilifaam bi taatillahi taala wa taati ci topp yàlla ak topp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa bi tarki ma yuksiru xawaatira ahlal ardi ak mu bañ a def dara loo xam ne mën naa yàq xel nit ñi ñu ci kaw suuf ñëpp wa xayrihim fa inna salaamata wal aafiyata xayrun min aksiha jàmm ak salaam daal jàmm ak wér daal nee na moom moo gën safaanu jàmm ak wér ala kulli alim ah, waaw ngeen baal ma de Euh, bu ñëwaatee ci bu ñëwaatee ci xikma yi daana wax ni <clears throat> ay njariñi ngi yoo xam ni kullu man araada al intifaa wa man araada an laa yudia shay'an min amalihi fal yuqaddim niyata qabla al amal wa man araada an yurdiya rabbahu fala yutiihu ahadun fi masiyati fi masiyatihi wa man araada an yaftadiha fi dunya wal axira falyatruk al israara wa man araada al xurba ila allahi tabaraka wa taala falyatadabbar fi ayatihi wa man araada an laa yamuuta xalbuhu falyajtanim mujalisatu lmusirina wa man araada al xayaata al xalbi fala yufariq al ulama al aamilina ومن أراد أن يفارق الذنب فلازم توبته ومن أراد أن لا يخزيه ربه فليلازم ذكره ومن أراد أن يتأنس بالله فليلازم تلاوته ومن أراد أن يفارق عيوب نفسه فليلازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم sëriñ bi nee na njëriñ ngi loo xam ni bokk na ci lim daa dénk mag ñi daana àgg ak ñoom sax léeg-léeg muy bëgg a wax mu ni demal jëli aw kayit nga karmat ko képp ku bëgg a jariñu ku nekk bëgg say jëf du sànku dara dara du ci sànku nay jiital yéene njëkk muy jëf ku bëgg boroomam gërëm ko nee na na daal bàyyi mooy yàlla képp ku bëgg du am gàcce ci àdduna ak ci àllaaxira na bañ a nuur ci bàkkaar ku bëgg a jige yàlla ku ne nag nay seetantal alquranul karim ku bëgg xolam set wicc na moytu bàkkaaru ñi nuur ci bàkkaar waaye ku bëgg xolam di dund nag bu mu tàqale koog boroom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi jëfe seen xam-xam ku bëgg a tàggoog bàkkaar nag na nga sa taqoo tuub waaye ku bëgg borom bi du ko gàcceel fii ci àdduna ak ci àllaaxira na taqoo ak bi tudd yàlla subhaanahu wa waaye ku bëgg a wétli ko yàlla nag na taqoog alquran waaye ku bëgg tàqalikoog ay bi boppam na taqoo salaatu ala nabi xam naa kon xasida dina ci gaaw xasida dina ci gaaw ci euh, tàggoo ak say bakkaar ginnaaw ku bëgg a tàggoo say def salaatu ala nabi loolu dana ci gaaw daana wax ni adduna wa ayaaluha taamu la si amartukum bi akliha xikma la dafa jël taalube bi misaale ko xale bi soog a juddu toll ci nàmp nu ah, mu war a jige yaayam bañ koo boole ak dara loolu la misaale xikma ah, bii may bëgg a wax kon ñu diglu ko bu baax daa wax ni i'lamu bi anna kulla man ra'aytumuhu fi hadha zaman fa huwa min almuridina almuridu qismaani qismul awal alladina aslamu lillahi wa rasulihi والثاني الذين أسلموا لرؤية اليمن والنعم nee na murit yi daal na xam ni ñaari xaaju murit moo am xam nga suñ tubaa nee na tubaa gi li ma fi indi yaari yëf rekk la daw nit ñi ak daw li nekk ci loxoy nit ñi bi ma ñëwee yaar laa fi fekk mooy saawo ak witnde saawo mooy fi nag yi jaar witnde mooy fa ñu dëkk ñaara ma fekk ku yàlla dong yitteel ak ku àdduna dong yitteel ki yàlla yitteel jaaxalu ma ndax euh, yàlla jox na ma ko ba mu doy sëkk ki àdduna yitteel it bu ñëwee ba ma jox ko ko bu yomal xiyaamee la saa borom jox bu ñu koy sotti bu ma ko sotti jaamam ye suñu maa wax dara ndax la ko tax na jóg am na ko kon nag bu sëriñ bi waxee ni murit ñaari xaaj la mooy ñi jébbalu ngir yàlla ak yonent bi rek mooy benn xaaj bi kon ku ne war na caa bokk waaye nee na nag ñenn yi gis xéwal bi ak barke bi moo leen fi indi sëñ bi xamoon na xol yi xaman na ñu ñëw di jébbalu ci moom kenn ku ci nekk lu la tax a jóg xaman na ko même ñu ñëwoon daa def jasus sax di jël secret yi ci li sëriñ bi di ko yóbbu tubaab bi di ko yóbbu istimaar bi colonial yi sëriñ bi xaman na xaman na loolu kon li yéex gën a biir te xaman na xol yi mu ne xaaj bi nga xam ni nag dañoo gis xéwal yi mooy benn waaye misaalu murit laa leen bëgg jàngal mag ñuy tekk mu ñu leen njaal benn jëbblu murit daa mel ne xale buy soog a génn ci biiru yaayam juddu ndax gis neen xale boobu mën naa nàmp dara lu soow yaayam xalset naa ni bu lekkee dara lu soow yaayam dana faatu kon naka la jigéen di nàmpale nag doon jum dul gis ndekete kon nun lii ñuy def jébbalu daal di tàggu sëriñ bi ci ngoon gi dem nekk ci sa bopp six mois nga ñëwaat fa yem dafa wala am moom benn waxtu kañ ngay jag te defar te xoola laaj sëñ bi ah sëñ bi moo wax lii de kasib yi allati xaraja min batni ummihi fa hal araftum maa yunfaxu xaafa sibyi xayru labani wallahi in lam yarda minha sayakunu mayitan noonu la ko bindee wa kayfa turdicu almarata man lam tarawha yalamu anna sibya mu ne xam nga leen ni gone gi kon mooy taalube bi na ni kasura labana ummihi soow yaayam nee na bari na maanaam suñ tubaab mu mat na sëriñ booba laa yufna labanu xaa soow yaay ji du jeex maanaam sëñ bi ku ñëw mu defar la defar gi du jeex mukk wa kullu man rada amin a kaana xawiyan wa aaxilan képp ku nampe ci yaay jooju yaay ji bari na soow di am xel di nga dëgër costaud mooy sëriñ man sëriñ boo xam ni boo ñëwee rek di nga defar kon fankusu inda umahatikum kon waaye xale yi nee na na ngeen sax ci seen penku yaay yi mooy taalibe yi nañ sax ci seen sëriñ si hatta balaxtum ajalal fitaam ba keroog ñu leen di gërëm fa in fatamtum fala taakulu arda gis nga waaye nee na yow xale bi boo toogee bañ feral la mooy taalibe bi sëriñ bi wàcce na ko nee na bu mu lekk suuf lan mooy lekk suuf fala taakulu al arda wa kulu taama wa kullu man akala al arda wa lam yadaa fa innahu sa yakunu maridan wal maradu huwa sababu al mawt wa alamu anna al arda lati manatukum bi akliha sëñ bi nee na ngal la nag bu la sa sëriñ wàccee gërëm la xale bi yow fer nga nee nag continuer di lekk dugub mooy na nekk ci jaamu yàlla yi waaye bul lekk suuf lekk suuf nee na moom mooy mooy topp àdduna ndekete kon bu la sëñ bi wàccee gërëm la boo toppee àdduna kon nee na mooy xale bi fer ba pare di lekk suuf di maq suuf nee na maq suuf kat day sabab faat day sabab tawat te tawat bi day sabab dee tawat jooju muy day sabab dee nee na addunya wa iyaaluha nee na lekk suuf suuf si mooy nee na dunya wa iyaaluha kon taalibe bi na moytu jaxasoo ak àdduna ak ñun àdduna nee na li ma leen di tere mooy dunya wa axawaatuha àdduna ak yu bokkam waalama xam leen ni al umma xarisatun bi an yakuna waladaha foofa kullu waladin maa ngi leen di xamal ni yaay ji xir na ci doomam bëgg na doom ji gën ci doom yépp mooy sëriñ bi mat sëriñ ba bëgg na taalibeem bii gën ci taalibe yépp gën cee jëkk ala kulli alim mun ci loolu ci la waxe xaarat umuhaatukum xaas yi an ahaba dunya yadxulu bikum ma la yaxruju minha ila maa taabin ndax bëgg àdduna kat da leen di dugal ci loo xam ni du ngeen ca génn mukk te sandu leen fa doomu ala umahatikum kon sax ci seen sëriñ yi laa xayu bu leen dem ci kaneen wasalaamu ala man ittaba al waaye nag jàmm kii topp ak njub rek moo nee na mooy am jàmm fal yakun wasfukum ka tifli li annahu in raa ummuhu kafahu an xayriha nee na yéen taalibe yi mel ni xale bu ndaw bi bu ko yaayam soree duutu am jàmm feeg yaay ji jëlu ko ba teg ko ci ay loxoom kon yéen it na ngeen mel ni melokaanu xale boobu ci diggante sëriñ ak taalibeem ni xale di mel ci diggante ak yaayam wa in lam yaraha ashtaxala bi ruyatiha bu ko gisul yitteem jëpp jëpp mooy jooy bañ iblu ko yaay ji rek ba mu gis ko kon wajaba kawnul waladi ala yadday ummihi fa in faala dalika laa yadurruhu shay'un abadan waaye wa in lam yafal dalika fala yaluumu ila nafsihi wasalullah tabaraka wa taala an takunu min albanina allasina laa yarawna illa umahatikum wasalaam nee na xale boobu kat muy méngaleeg taalibe bi moom bu gisul yaay ji soxlaam mooy fexe ba gis yaay ji kon war na ci xale bi bu gisee yaay ji nag mu bañ a tàqali ko yaay jooju nga xam ne du ko lor mukk mukk alakul alim bu deful nag nee na lu ko dal ba mu yedd kenn na yedd boppam na ngeen di sàkku di ñaan ci seen boroom ngeen bokk ci doom yi nga xam ni ñoom du ñu xool du ñu gis du ñu jég kullu seen yaay ngeen fexe bokk ci doom yi mel noonu mooy taalibe yi nañu fexe bokk ci taalibe yooyu nga xam ne moom la bi junj la euh, wax mag ñi ni leen euh, bàyyil naa leen jamono joo xam ne day euh, ñett yii yett yii dina ko fi jële te bu boobaa yett koy wóotu muy juróom-ñeenti tomb yett yi nga xam ne danañ ko fi jëlee mooy al iman wal islam wal ihsan yett yi ko fi jële mooy al iman nee na alal dana ko fi jële al islam nee na tubaab bi dana ko fi jële al ihsan nee na jigéen dana ko fi jële nee na nag bu boobaa yett yeneen di wóotu nee na mag duutu gis ndaw lu ko gën ah duutoo jur doom ju la gën duutoo gis atum ren mu gën daaw at mu yow rek gën a yées te muy dëgg mbokk yi alal ni fiy jëlee ngëm yàlla ñaata jullit ñooy def loo xam ni daleen di boole ci ñi gëmul yàlla da di génn ci ñi ñi ñi gëm yàlla jëf joo xam ni ku yàlla du ko def ñaata nit la ko alal di def loo tey jii njibar def loo xam ni xaru la mooy yàlla goo xam ni xam nga da nga koy nëbbu ngir am alal alal tax na léegi ñaari yàlla moom dañ koo xañ yàlla jox ko alal muy gëm ak ragal gëm ak ragal gëm alal la ñu gëm ak ku am alal ku nekk nu ko amee baax na ragal ñàkk la ñu ragal te ñaari yàllaa ko mooman l'islam tubaab bi dina ko fi jële mooy gis nga l'islam euh, ni tubaab bi tërale suñuy dundin suñuy réew suñuy état def ko mu layit ba mbooleem nit mënta dund Sénégal yorub xaalis te du jëfandikoo daanaka riba digganteem ak banque wutal ñu ay société yoo xam ne dañuy def carte te borom bi lislaam dafa xaraamal carte point yu bare yoo xam ni kon ci pexey tubaab bi def nañ ko mu jàkkaarloog lu yàlla araamal ñoom ñu indi fexe ba ñuy dunde dundin woowa te loola dafa araam ci noonu mu daal ci système bi ñuy dunde noonu nga mun na ko moytu ku judd fekk ko fi xam ne fii dagan nañ ci loi bi tubaab bi indil nga am doom ji jigéen mu am fukki at ak juróom-ñett mu dem wut aw kayit wuy tax moom mu mën a dem jaay boppam ngeen baal ma kon li mu waxoon ni tubaab bi dee ko fi jëlee comme tur yaa ngi fi ak jàkk yi ak jumaa yi waaye am na ci xol yi xol yoo xam ne tey jii boo leen doon ndax d'accord ngeen senegal ñu def ko euh, euh, euh, réewu l'islam ñun la déedéet man laaj naa koy nit ay jullit ñu ne d'accord ñu daal di indi seeni lay bi ci mujj ihsaan jigéen dina ko fi jëlee yéen ñëpp gis ngeen ko yàggul dara lu dee xool ci àdduna réew mi gën a mag ci àdduna jabaru njiitu réewam fekk na réew moo xam ne ci lislaam moo ci ëpp doole moom it seenu roi ñoom ñaar ñu joxante loxo yàggul ñëpp gis na ko réew mi ëpp doole ci lislaam ci wàllu am-am kaaba ga nekk fa seenu roi jabar yi waa joo jóge ca Amérique ñëw jox ko loxo ñu nuyoo mu xel ko ndox jox ko muy naan mu ko léegi nag ana xorma bi nga xam ne moom la moom la ihsaan di dox mooy jikko yu rafet yi moytu kon ñett yooyu nag sëñ bi noon na bu amee la leen ci musal mooy jaamu yàlla ak jekki ak nangoo liggéey ak loo am mu la ñeent yooyu ba mu koy wax sax sëñ ma dow paxa dafa tàmbali di ko wax sëñ mat jaw ni ko waaw mu ni ko du noonu de util aw këyit nga karmat ko jamono jooju bu ëgsee loolu moo leen ci mën a musal ala kulli alim kon euh, njàngalim sëriñ bi daawu ko wax rek mu jaar ci nopp bi génn ci nopp bi te nu léegi dafa mel ni njàngalim sëriñ bi dañ koy jàng waaye ngir mu mën a ngir mu mën koo dégg ba mën a soppeeku tàmmi ne loolu amul loolu na kon bu amee ci noonu la bu amee ci noonu la ndax lu tax mag ñi tombé woon ak sëriñ bi ñoom daa jëriñoo njàngaleem sëriñ bu baax ba ñoom ñëpp ñu ba mag ma nekk ca Kawlax boo yendoog moom ñëw ci mag mi ne ci Daaru Muxti di nga xam ne ñaar ñii am na lu ñu bokk ñaar ñii am na lu ñu bokk ndax lan kenn moo leen defar ah menn mbànn mu bula kay plus boo ci dugal boo ko génnee day bula day bula léegi nag ñun danoo bari ay ay naw ci déggin yi kenn ku ci nekk sa déggin bu bees sa déggin bu bees rek bu sëriñ bi waxee ni sama mbind mooy sama karaama nga bëgg xaaj mbind mi jël ci ñoom jaaliba ñoom besiri ñoom nangam ni ñii ñooy xasida yi ñu xëy ñoom la sëñ bi wax nga tënku ci ginnaawal alxuraan te tomb yi ñëw fii alxuraan jiitu xasaa tegu ci bari lool ak digley sëriñ bi nga xëy alxuraan wuru cee ñàkk ci lu ne mbokk yi kon nan delluwaat ginnaaw nan deltuwaat ginnaaw xam ni mbir mi du ni ko bëggee ni ko yëgee waaye ni ko sëriñ bi jàngalee ak ni mu ko digle la soo bokkatul ci njabootam nag wax na ni képp ku may tuddoo lii yàlla digal ala ku laal yàlla digal yow moom ngay tuddoo soit ci wàllu mbokk wàllu deret wala ci wàllu ak taalube loolu kon muy lu ñu war a xam kon mbokk yi bokk na ci li nga xam ni moom lañ ciy dolliwaat ci jàngale bi nga xam ni daana jàngal mag ñi ak xeeti waxee ni nga xam ni daf koy jubbanti bu desee mooy nu xool nuyut nu nuy waxe ak sunuy kilifa saa su ne ndax bu fekkee lu noonu dinañ yàq loo xam ne ñàkk xam nu ñuy waxee ak suñu kilifa moom moo nu ko teg moo nu ko teg moo ko teg ndax diggante jaxasoo gii di am ci diggante góor ak jigéen sëriñ bi daa ko naqarlu lool ba mu jaral ko loo xam ni ñoom ñépp dinañ xam ni sëriñ bi kat ragal na lool lool lii tukkee ci jaxasoo góor ak jigéen tey jii ñun ñu ñeme ko lool lool di ko layal dem ba xeeb jaxasoo gi waaye dem ba jox jigéen ñi cër boo xam ni cër bii lislaam joxu leen cër bu toll noonu ci wàllu nu ñu sañee tudd yàlla ci kaw ak nu ñu sañee jaxasoo ak ak ak ak góor ñi ak nu ñu sañee génn seen euh, seen lu war tafee ci biir mbooloo yoo xam ni dañoo tudde mbooloo mbooloom diine yooyu am na bu baax a baax yooyu nag kon daamata mat bu baax saa su ne nit ki la koy jëriñ moom moo koy defal boppam ndax daana wax ni alxalbu isaa jaale fi malakuti rabbihi rajaa bil bi xol daal bu fekkee dafa wëndeelu ci moomeelu borom bi di xalaat ci jëmm yàlla buy ñëw la muy indaale nee na xam-xam yu fàdd yu am solo lay indaale waaye nag boo isaa jaale fi maxrumaati wal makruhaati xol nag buy wëndeelu ci li suñu borom dagan li suñu borom xaraamal ak li mu sib nee na ay ayóob ay sikk dong lay indaale sikk rek lay indaale kon bayit wa may waxam ne wa taxasila jàlla saayiban waturikil wara kulhum jaaniban daana wax ni man damaa weesu nit ñi ak lii na ci loxoy nit ñi jëm ci borom nit ñi bi ma àggee ci borom nit ñi borom nit ñi jox na ma njariñul nit ñi loolu kon moom jëfandikoo na bayit woowu moo xam ni nga ànd ak sa borom te bàyyi nit ñi teg leen seen place yow it noonu nga koy defee noonu nga koy defe xol beet nga di ko denc saa su ne ba muy xalaat mu xalaat ci jëmm yàlla ji xalaat lu am njariñ waaye bañ a xalaat xalaat yoo xam ni ndax ulama yi xukumaa yi dañuy wax ni benn xakim nee na li xàjjale diggante ki ñuy wax ab falsafa la ak nit ki gëm yàlla ku ne da xalaat am nga xel waaye nee na falsafa bi moom bu xalaatee ba xelam jeex tàkk nee na li mu mujj xalaat lay génne ne ba dee ki gëm yàlla nag moom day delluwaat ci alxuraan ak sunna génne ca nag natija wax ni kon natija bi natija li ma xalaat moom mooy lii mu ne loolu moo ñu wax falsafa yu bare bare bare bari li leen génne ci diine mooy seen xalaat moom moo dem ba génne leen ci diine waaw daana wax ne maa tawallada min al awamiri yantasiru l mumtasila inda babil janna nee na gis nga ndigali suñ boroom yi daal ka koy jëfe la cay juddoo ma nga toog di ko xaar buntu aljana loolu lu muy tegte la mooy kuy jëfe ndigali suñu boroom yi kon da ngay dem aljana waaye wa ma tawallada min almanaahi yantasiru almuxtaxima inda baabi naar waaye tere nee na la ciy juddoo ka koy def nee na la ciy juddoo ma nga toog buntu sawara di ko xaar égal kon kiy def li yàlla tere sawara la jëm mu ni kon wa ma tawallada min addunya yartafiu wa yaraau kulla ahadin wa yasiru abaan mansuran adduna mii nag nee na ku ko jàppit la ciy juddoo mën naa yëkkati ko ba ne du ko gis waaye day mujj rek ñu naa amoon na fi moom de aka mënoon nangam moom de aka barale woon nangam moom nangam moom nangam daana woon tamit ci xikma aljamu bayna tawbati wa shukri yasiiduka fi ma yuaddi ila aljanna nee na boole di tuub daal ak di sant yàlla nee na lu lay yóbbu àjjana dong dong la lay yokk ndax lan nee na tuub mooy taxaw taxawaayu taxliya tuub mooy fóot nit ki ba mu set wa shukur nee na sant moo taxaw taxawaayu taxliya kon fa taxliyatu muqaddimatu ala taxliya nee na kon euh, boo dee tuub rek yaa ngi set wicc wicc waaye boo dee sant nag yàlla mu ngi lay sottil ay ngëneelam yàlla mu ngi lay sottil ay yiw yàlla mi ngi lay sottil ay tuyaaba ala kulli alim kon nañuy boole ak tawba ak ashukuru ñaar yooyu nee na ñooy ànd waaye nee na tawba jub saa su nekk waaw kon mbokk yi euh, Cheikh Ahmadou Bamba nettali bu am solo mi ngi nii mu bokk ci nettali nga xam bi euh, lu fi waay mel ci murit gi ba yëg ni sa góorgóorlu moo la ko may jàppal ni sëriñ bi la ndax ku ñu wax sëriñ li jàll sekk da doon yóbbu àddee ci sëriñ Touba bi mu ñëwee nag ci yoon wi gis na lu doon jaay lu mel ni saatu yi ñuy sotee xalima yi saatu yu baax mu jënd ci benn saatu bi mu ñëwee jox àddee ji sëriñ bi sëriñ bi ni ko rijaal li nga ma jox day ak cantam moo ma xamal xarabuk li war na ñëw te ñëwul suñu rijaal di bëgg a wax mënu ko demal nga jëli ko mu ñëw ni borom saatu yi ana xaalis bi ma la joxoon nga jaay ma saatu mun ko mi ngi nii suñu rijaal jox ko saatu yi mu jox ko xaalis bi mu ñëw jox ko sëriñ bi mu ne ko rijaal rijaal ndax nii nga mel ba ñu lay topp foo jëm di la biiw xam nga lu ko defa mu ne ko bàkki bëgg naa koo xam mu ko li ma def ci yow ba ma koy def ci yow fekkuma dara ci yow te ba ma noppee ci yow dara fekkuma ci yow mooy nu waay mel kon sëriñ bi la nu waay mel ci biir taal bay sëriñ bi la kon euh, sëñ euh, sëñ ma xam naa <coughs> ngeen jéggal nu ndax kayit yu bare bare bare ndeke dafa ñëwul waaye euh, tënk nañ lu gën a yaatu lii nga xam ni moom laa jot a indi fii ala kulli xaalin ndax kon bu ma tënkee rek mbokk yi xikma mooy li nga xam ni ndeke mat naa dem jéem ko gëstu bu baax a baax a baax ndax loo ko gën di yër muy gën a nàmm sam xel loo ko gën di yër mu lay gën a sawarloo ci li nga yër ba doo euh, duutoo doyal ci fànn googu ala kulli te day yombal yenn fànn yi moom xikma ba tax na noo ngi gërëm bu baax a baax mbokk yi bi ñu joxee tem bi tax na ba mën naa ni am na fi fan yu takk yoo xam ne gëstu nañ ci loo xam ne ak li nga xamante bind ko lu bind ko loolu ndimbal la ci ñun sëñ Modou Kara loola ndimbal la ci ñun ba tax na kon noo ngi sant yàlla bu baax di wàcc foofu suñu kàddu di leen balu àq nag ndax wax dëgg yàlla xam na ni la gën séntu ak li ñu yéene woon bokk na ak li leen andil waaye lu ci jub rekk ci baaxu sëriñ bi la ak ak njàngale mu am solo waaye lu ci des te nu xam ne am na lu des lu bare bare bari ci noonu la ala kulli di ñaan borom bi may nu gëneen teewaay goo xam ne dina gën a yàqu ngir mu man a jàllale mboolem li nga xam ni moom lañ doon waajal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maanaam boo xoolee mbokk mi nga xam daa ñëwoon ci sëriñ bi di wax ni ko damaa bëgg nga damay yaxant daal bëgg yaxant bi soppiku sëriñ bi ni ko bindal baatu may ak mooy kooku sëriñ kenn la doon waxal loolu day bàyyi xel ndax dañ ci mën a dégg ni kooku mën naa am daa doon am mooykat maanaam mooy moo ko doon xañ la mu doon am kon ci biir xikma yi da ci am loo xam ne du général maanaam du jëm ci ñëpp. même ki ñëwal ci moom ni ko léegi damaa bëgg nga takk soxna bëgg ku ma ci ñaanal kooku suñu day mel ni tawxiid la doon yeesal ci moom waaw comme noonu ma ko détaillé ni ko jigéen ñett la nangam ak nangam kooku da koo xamante rek daanaka tawxiid la ko la ko gën maanaam gëm yàlla rek la la jëmbataat ci moom kon ci yenn xikma yi nga xam ne maanaam si mi ni sàngam ci doon waxal tam doon wolof loolu nañ ko bàyyi xel bokkut ak loo xam ne si ko daf koo xikma boo xam ne arab la wala boo xam ne mbooloo mi la ci doon waxal loolu lu ci am solo la ñu bàyyi ko sëriñ bi ci ay xikkamam maanaam ni mu koy yeewee maanaam ni mu koy rabtoo comme ni koy waxee ci wàllu njàngaleem léegi nga xam da ngay koy booleeg loo xam nit ki na ko boo ko lisin bi wax ci ndax xam ngeen lan moo mën a faj mbigalum bàmmeel comme ni mu ko ni ko séddalee ñett yooyu ak ci ci xikam yu bëree bëri yoo xam ne si maanaam ni mu koy ni koy takk ci loo ki xamoon na ko loolu day lu am solo ci wàllu jàngale kon xëy na li ñu bëggoon wax bëri na waaye fi ñu koy tënk daal mooy nañ xam ne sëriñ bi ci boppam dafa nekkoon ab jàngalekat sëriñ bi nitu yàlla la woon ku sori lool ci yàlla waaye nag ab jàngalekat la woon koo xam ne da doon jàngale yaakaar yëpp jàngale la ñu nag su am nañ kilifa goo xam ne moo dàq jàngale ñëpp ñu wax dëgg yàlla war nañoo jàng te mokkal bu fekkee dañuy daje rek di wane ñun ki ñu doon jàngale moo fi dàq jàngale waaye duñ firndeel mukk ci suñuy jëf wax ne ñun doon jàngale moo fi dàq jàngale yaakaar naa loolu njëriñ li du bari sëriñ bi ko mënoon a jàngale la lool kon wax dëgg yàlla waroon nañu mën a jàng ñun tamit waroon nañu mën a mokkal sëriñ bi jàngale na nu ne jàngale na yàlla jàngale yéen sa salaam jàngale na lislaam jàngale adduna lépp jàngale na ko léegi nag ñun waroon nañoo mokkal mag ñi nag jàngoon nañ mokkaloon nañ sëriñ wax na ko fii léegi mag ñi moom jàngoon nañ ci sëriñ bi tey mokkaloon nañ waaye ñun nag ñun moom war nañoo xoolaat daal war nañoo xoolaat ndax baatub murid yaakaar naa am na lu muy wut ci sëriñ bi murid baat bi li muy tekki sëriñ wax na ko léegi sax nee ñaari am am min min ko woo min kum jooju noonu ñaari murid mu am murid bi ak muridul axira comme noonu ma ko waxee nga xam si boo xoolee ci ay xikamam ci ku xam maanaam koo xam day xëy na maanaam géeju na ci tasawuf ak di ca jéem a dox tuuti day mel ne sëñ bi xaw naa atte jaam ñi yàlla xam na ko xam nga boo xoolee bi naan ad-dunya mamarun wal axiratu hiyal maqar fa man kaana murubu bil iman wal islam wal ihsan kaana maqaru al janna xaw naa atte nañ te loolu daa bay ci xikma yoo xam ne maanaam dalay xamal ni gen façon lañ kon sëriñ Serigne Touba dëggantaan mooy xekk ma yi war nañ cee gën a góorgóorluwaat gën koo joxaat yitte te xàmmee lañ ci moom ak liñ ci moomut loolu tam day day day jar a xam day jar a xam maanaam sëriñ bi léeg-léeg ñu nekk lañ ko lu wér loo xam ne moo ko wax fekk na yoonu dong nga nekku ca loola loolu day am day jar a xam comme ni ko wax ni ma ko faral di waxee rek suñu wax gi ma waxoon ni nit ñi layoon na ma ak ñoom ba wàccook ñoom ndax wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa ba fi damay faral wax ne ñett yooyu. ñaari jukki ñun bokkuñ ci wax naa ngeen dégg loolu moom du ñun suñ ba muy wax ñun dégguñu ko woon jëf naa ngeen gis tamit du ñun waaye bind naa ba fi nag mbind moom agsi na léegi kon mbind mi war nañ cee delluwaat bu baax baax te suñ ci delloo nag xam nañ ko moom ak liñ ci moomut mbind buñ ci demee dañ koy xaaj am na loo xam ne moom moomuñu ko maanaam xetaat bi jëkk sër bi jëm si ci ñun boobu lañ moom léegi nag day mel ni dong lépp ci dong yi dañ koy safaan dañuy fekk loo xam ne ca xasiday la loo xam ne diggante simila ak boroomam digg ma yeneen ak yeneen loo xam ne suñu yoon nekku ja ñu cay wax naa pare loo xam ne si bu nee katabtu man sama bind la wax bu ne isaa katabtu damir bi ci kon ku ci boole sa bopp rek léegi yaa ci doon boole sa bopp waaye si moom boppam ndax moom moo àgg foofa bi doon xam bi doon jeex jeexale ci maanaam xasida yi ni ñu ci yëngoo ci gànn nga xam ne am nañu ko jëlee te lépp day delluwaat rek ci wax sëñ bi lu wax ci xasida yi dama ne léeg-léeg loolu tamit léeg-léeg am ñàkk dégg lay doon ndax suñ bu nee sama mbind day defaree wala suñ bu day àggalee wér na da koy def waaye mbindam kan la koy def yaquudu xattiyal murid kan mooy murid nga laaj ko waa tasawuf wala nga laaj ko suñ kan mooy kan mooy kan mooy murid suñ murid laa yuridu abada xayra da rahman xis xasadaam ah, tuwasilu aqlaam kon mbind ma day defaree waaye nag abid lay defar murid lay defal ñu ne sama sam bi ne day tërbiyee day taraxiyaa ah comme ni ko sëriñ sa daan defee sëriñ sa dawuñu fekk benn waay bu ne ci àll ba ñu tërbiyee taraxiyaa la déedéet da ngay nekk murit ñu doon laa tërbiyee laa taraxee kon xasida tamit da ngay nekk murit mu laa defar kon sëriñ bi xam naa daal ku yéeme la te damaa jàpp ne xikmi xikma yi waroon nañ ba léegi ndax bu jëmee ca man moom bu sëñ laa dajale woon waxoon na fa ci bi ba muy mu fi ba muy leeral wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi isni rabbi suñu daa waxoon ni xalbul muridi kalmadar wa qalbul maridi kal hajar wal hikmatu kal matar loolu yaakaar naa kon ñëpp dégg nañ ko nee na xikma yi kon day ñëw toujours day ñëw daa mel ne ab taw daa xam ne xoolu murid daa mel ne donj suuf xoolu murid daa mel ne aw doj xikma yi nag day rot nga xam ne boo amul madda bay xikma yi wàcc sab xol tamit buñ la waxee xikma sëñ xanaa war ngaa doon donj suuf ba doo ko fàtteeti waaye nag bisu set rek ñu waxtaan xikma sëñ bi te buñ génnee rek fàtte ko te sëñ bi dafa yéene ci ni muy ay xikma maanaam surtout boo xoolee baatu murid ak marid suñ bari na fu mu ko bind bari na ko bind lool gis nga xal bu mari di kal madar waa xal bu mari di kal xajol mu di kal madar te foofu mu yemale ko foofu daa misaal xol bi ne daa mel ne ki suuf xalaat yi mu mel ni ko aw jiwu gàncax gi mu mel ne dafa mel ne ki ga kii wax ji ne mu mel ki gàncax nee na jëf ji jëfi doomu aadama mel ni ki meññet mu ni meññ bi nag moom la ñuy dajale yóbbu ko ca ajjana euh, ja muy sa majmal maxsu comme na nga waxee ca ca kii ba ca ca majmal ba. beneen maanaam su jiw su suuf su si baaxee jiw yu baax. wax ji baax ma gàncax gi baax ma ñebe day baax kon lañ ci rey dañ ko yóbbal àjjana loolu misaal ci ne maanaam su suuf baaxee moom bu xol bi baaxee xalaat yi baax wax ji baax jur ji day baax mooy mañ moon ma sol ñu bugg aljana mu ne fekkee ne xol bi dafa yàqu nag jiw yi yàqu gàncax gi yàqu meññebe day yàqu meññeen boo tam ñu dajale ko wala asbila sawara mu ne wala si xabasa laa yaqadu ilaa nakki dan daal hasa al amru wasalaam noonu la ko firee ba daa ci mañoo mañ moo bi sëñ laa daje woon ci paas Euh, juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñett juróom-ñett fukk bi ak ñeent 84 ma nga ci muy wax ju yéeme yéeme te loolu daa bari ci wax sëriñ bi bu loolu ne sëriñ bi ay étape la maanaam sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor bi muy soog a woote ak mu nekkee ci bi mu nekkee Mbàkke Bawol bi ci Salaam loolu dafa wute lool ak sëriñ bi njaaree wutee wute la loolu tamit lu jar a bàyyi xel boo xoolee mañ moo xay ay ko ci sëriñ bi ci ëpp ci njaareen ji la mu jëndal ga te sëriñ boobu mooy mu àgg dëgg-dëgg ci tamit lu jar a bàyyi xel la ñu xam ko kon daal xam naa li ñu bëggoon wax ci euh, kii bi euh, waxtaan wi am na sol bari na waaye daal xam naa lu jar a jox yitte la daal lu jar jox yitte la ndax mooy dëgg-dëgg njàngale mu Sëriñ Tuubaa daal xikma yi daal moom ak li nga xam la mujj bind moom loolu moom lu jara a sonnee la ndax loolu moom li ñu moom daal maa ngi jégg lu baax su fekkee guddal naa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Modou Diakhaté ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xamante ne moom nga def lu muy lu am am solo xamaa ne waxtu yi moo ñu xaw a tënk rek waaye kon dina gën a jot sax nag xamaa ne dañuy jox kàddu gi Oustaz su ko defee mu indi benn wala ñaari laaj rek sëñ bi tontu ci su allah ñu yëkkati jotaay bi. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor wu tedd wi di leen ziar di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen Serigne Habib Gueye ñu ngi lay ziar bu baax di la sant ci turu muassasatu Wafa bi huquqil iman waxtaan wi am na solo lool laaj it firndeel na ko waaye xatug waxtu wi tax na dañ ci tànn benn wala ñaar rek mbokk mi dafa wax ni yi nga fi wax ci xikma yëpp ku ko bëggoon a gëstu ci yan ngay dellu ngir man koo am. waaw bu ci xikma arab yi xikma ci boppam am na téere bu ñu mool tudde ko xikma loolu te amul benn anwaan bu ci nekk nag maanaam kenn defu ci benn anwaan diwoo ko def waaye téere la bu am boo xam ni am na ñu ko am man mii am naa ko beneen téere bi mooy maj moo mustamil bi nga xam ne moom it gisuma ñu koy jaay waaye moom yomb naa am nga di ko photocopie ñaari téere yooyu li gën a bari ci xikma yi sëriñ bi def ci lañ ko dajale euh, yeneen xikma olof yi nag moom Euh, nii lu def ngay def rek di gëstu ci ñi nga ñi nga jàpp ni ñii euh, fi ñu ko jëlee wér na nga dem ci ñoom bu ñu la waxee nga bind ko ndax man kat ginnaaw bu ñu ma waxee thème bi laa bind daanaka ma yi nga xam ne yii wérlu naa ko ma soog ko bind ci sama kaye nga léegi ci mujj gi nii ndekete kenn wàllu li ma bindoon nekkul ci kaye bii ndax dama ko bindoon denc ko bi muy ñëw ma indaale ko ndekete moom moom laa fa bàyyi indi kaye bi kese kon fokk ñuy bind li ñu xam ci xikma yi wala leneen loo xam bëgg nga koo denc ndax luñ bind rek day sax waaye loo bindul de mu nag naaw. jërëjëf kii mu ni looy wax ndaw ñi nga xam ni koo ci wax rek mu ne la man dama bëgg bokk ci milliardaires yi Serigne Touba yi. moom gis nga li mu wax ni ñi ma fekk ci Touba mooy ki bëgg àdduna ak ki bëgg àllaaxira ak ki yàlla yitteel. kiyaalitil jaaxaluma waaye ki bëgg àdduna mën naa ko ko jox ba mu doy waaye bu boobaa nag bu yomal xiyaamee buy séddale ko li ko yàlla jox ki mu joxoon àdduna ba mu doy sëkk kooko bu mu laaj wàllam loolu kon wóorul wóorul ci nit ki mu wax ni mi ngi ñaan nekk milliardaire Cheikh Amadou Bamba Serigne Touba murid saadix la bëgg waaye Serigne Touba fan la waxee ni ay milliardaire laa bëgg Sëriñ Tuubaa daa bëgg nit ñi defaru loolu kon njuumte la mbokk yi loolu njuumte la nekkal murid sadex xam lan moo di murid waaye bëgg a nekk milliardaire defe ni xaalis mooy li nga xam ne boo ko amee rek daay dem ak murid déedéet loolu mu am jërëjëf loolu sax sëñ Moussa Ka am na fu mu ko indi gaa yaa nga naan sëriñ balaa matub sëriñ dalay mënal di la jëriñ di la defal te addinaak xaalis taxul nuy jébbulu nekkoon nu dem ànd ak moreel tey jéggulu dafa mel ni waxtu wi dafa xat euh, ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatulah